أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين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 qaala abu hurayra hurayrata radiyallahu ta'ala anhu faminna ad-daaribu biyadihi wad-daaribu bina'lihi wad-daaribu bithawbihi falamma nsarafa qaala ba'du al-qawm axzaaka Allah qaala laa taquluu haadaa laa tu'iinuu alayhi ash-shaytaan rawaahu al-Buxaari rahimahu Allahu ta'aala taala kon al imaam al haafid an-Nawawi mu dikkaat ak ñun ci suñu buntu bi ci chapitre deux cent soixante-six di wax xaraamal di ñu xaraamal sabbul muslim bi ghayri haqq ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ xadis 1561 wu ne woon wa an abi hurayrata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal almutasaabaani maa qaala fa ala albaadi'i minhumaa hattaa ya'tadi almazluum walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a jël xadis bi ci tegu muy xadis 1562 mu ne wa anhu mu ngi koy jële ci sahaaba biñ fàttali léegi xadisam bi wees muy sayyidina mawlana abu hurayra radiyallahu anhu annahu qaala neena utiya nabiy dañoo dikkal indil yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi rajulin qad sharib waaw waajoo xam ne dafa naan moo tax yenn riwaaya di sakran koo xam ne dafa ne dafa naan sàngara ba màndi fa qaala yeneen saa salaam ne leen idribu ne saxaaba ya fa ne woon jóg leen ngeen dóor qaala Abu Hurayra sayna Abu Hurayra nee fa minna daaribu bi yadihi am na ci ñun koo xam ne loxoom la doon ko lu ko doon dóore am koo xam ne wa daaribu bi naale am koo xam ne ay dàllam seeni dàll la ko doon dóore wa daaribu bi saw bi oo ne moom yëre bi mu yoroon kaala kawam lay dindi di dóor fala man sarafa bi nga xamante ne nag ci la waa ñu dóor ko ba mu wone gannaaw di dem qaala ba'dul qawm kenn ku newoon ca mbooloo ca saxaaba yoo yële radiyallahu anhum ne axzaaka Allah yow mi yal la yàlla gàcceel rek yow yal na la yàlla gàcceel rek waaw kon benn waay ñëw ne ko afzakallah yow yal na la yàlla gàcceel rek xaala yeneen saa sallam ne leen nag laa taqulu hada ne leen ne eh, bu leen wax loolu laa tu'inu alayhi shaytaan bu leen dimbali ci seen kaw bopp mi shaytaan mu ne xadiis bi rawaahu soloona ko al Buxaari daal imaam Muhammad ibn Ismaa'il ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bazdizba al-Ju'fi al-Bukhari rahimahullah léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que moom doon ko solo ñu ne la déedéet Serigne Amal imaamu Ahmad indi na ko benn bërëb ci Musnad Musnad Abi Hurayra radiyallahu anhu naka noonu mbokk taalibeem al imaamu Abu Dawud as-Sijistani indi na ko awwalu kitaabul huduud baabul hadd fil xamr al imaamul Bukhari moom ñaari bërëb la ko ci kitaabul huduud baabu darb bil jariid wan ni'aal ak kitaabul hudud baabu maa yukrahu min la'ni shaaribil xamr voilà ñaar yooyu la ko indi bu dee kàddu yi nga xam ne moom la Imaam An-Nawawi indi nii kitaabul xuduud baabu darb bil jarid wan ni'aal mu ne haddathanaa Qutaybatu mu ne nettali nañu Qutayba di Qutaybatu ibn Sa'iid ibn Jamiil ibn Tariif ibn Abdillah Saqafiyu mawlaahum Abu Rajaa al-Balkhiyu al-Baghlaaniyu rahimahullah gane àdduna 148 génn àdduna 240 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathanaa Abu Damra Anas mu ne nettali nañu Abu Damra moo doon dàkkante la mais Anas ibn Iyaad tuddoon damra euh, am ñu ne Anas ibn Iyad ibn Ja'daba wallahu ta'ala a'lam al-Laythi wal Madani gane àddina 104 génn àddina 200 am na ñu ne 124 mais loolu lu yéeme la waaw mooy 20 ans de différence euh, ci wuute kañ la juddu génn àddina 200 la 200 am na sax ñu ne 180 wallahu ta'ala a'lam moom Anas bi Abu Damra mu ne an Yazid ibn al-Had mu jël an Yazid ibn al-Had Yazid ibn Abdillah ibn Usama ibn al-Had al-Laythi abdillah almadani wal a'raju rahimahullah génn àddina 139 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddasa mu ne an Muhammad ibn Ibrahim moo ko jëlee ci Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harith ibn Khalid ibn Sakhr ibn Amir ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Taym Abu Abdillah al-Qurashi at-Taymi al-madani génn àddina 120 rahimahullahu ta'ala an Abi Salama mu jëlee ko Abu Salama ibn Abd al-Rahman ibn Awf ibn Abd Awf ibn al-Harith ibn Zuhra ibn Kilab Abu Salama di doomu Seydina Abdurrahman ibn Awf gane àddina l'an quatre euh, ne mooy l'an quatre-vingt-treize ci la génn àddina am na nag ñu wax ba cent quatre am na yeneen di wax wallahu ta'ala alam an Abi Hurayrata mu jël ko Seydina Mawlana Abu Hurayra al-Hafiz ad-Dawsi génn àddina l'an cinquante-neuf ci li gën a dëgër mu ne annahu radiyallahu anhu utiya annahu qaala mu ne utiya indis nañu euh, euh, mu ne utiya an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bi rajulin qad sharib qaala idribuhu qaala abu hurayra fa minna ad-daaribu bi yadihi wad-daaribu bi na'lihi wad-daaribu bi thawbihi falamma insarafa qaala ba'du al-qawm akhzaaka Allah qaala laa taqulu haakadhaa laa tu'inu alayhi ash-shaytaan ci beneen bi nag mooy baabu maa yukrahu min la'ni shaaribi al-khamr al-imaam al-Bukhaari rahimahullahu tabaaraka wa ta'aala rahmatan waasi'atan foofu dane haddathanaa Ali ibn Abdillah ibn Ja'far Ja'far muy ibn al-Madini di Ali ibn Abdillah ibn Ja'far ibn Najih ibn Bakr ibn Sa'd as-Sa'di mawlaam Abul Hasan di Hayyatul Wadi di sëriñam bu mag bi gane àddina 161 génn àddina 234 rahmatullahi alayhi qaala haddathanaa Anas ibn Iyad gis nañ ko sànq moom mooy Abu Damra rahimahullah an qaala haddathanaa Ibn al-Had gis nañ ko sànq Muhammad ibn Ibrahim gis nañ ko sànq an Abu Salama radiyallahu rahmatullahi ala al-jami' an Abi Hurayrata radiyallahu anhu qaala utiya an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam sakran voilà mu ne dikk ëndil na ñu ci bale saasam ci waajoo xam ne dafa naanoon ba ne dóor mooy dafa mandi ko fa amara bi darbi mu digle nañ ko dóor fa minna am na ci ñun man yadribuhu bi yadi mooy du kenn nit kese moo doon dóor bari lañ woon ñenn ñi loxo lañ doon dóore wa minna am na ci ñun man yadribuhu bi naali ñenn ñi seeni dàll yañ soloon lañ summi di ko dóore wa minna am na ci ñun man yadribuhu bi saw bi ñenn ñi seen lambaay kenn yére lañ jël di ko dóor fa lam man bi waajib wonee gannaaw qaala rajul benn waay ne maa lahu kii moo ko dal rek afzaahu llah kii waaw kii yal na ko yàlla kii yàlla gàcceel rek fa qaala rasulullah yeneen saa sam dégg ko nag sallallahu alayhi wasallam ne ko laa takunu awna shaytaani ala akhikum ne leen bu leen nekk ñee ngeen xam ne ñooy dimbali shaytaani ci seen mbokk bi nga xam ne def na bi ñu ko doon dóore kon hadis bi nii la ko al imam al hafiz al bukhari daal di indi léegi lii lëkkaaleem ak yonent bi alayhi salaatu salaam da a tere bi nga xam ne ci la ko kenn ci ñoom daal ah zaatallah waaw yal na la borom bi gàcceel ah yonent saa saam ni déedéet laa taqulu hakala bu leen wax loolu waaw laa tu'inu alayhi shaytaan bu leen jàppale shaytaane ci kaw te jullit lépp loo xamante ne boo ko waxee day jàppale day daf shaytaane am doole ci sa mbokk loolu dafa xaraam loolu mooy lëkkaale ma suñu buntu bi baabu tahriim moo tax buntu xaraamal eh, ngay ngay ngay ngay sàmm di di di di ŋaññ nit boo xamante ne loolu amoo àq di ko def parce que lii moom mooy yow yow yow da nga koy dimbali seytaane kan mooy am mbokk di di di di gërëm seytaane daal di koy noot an yastahwida alayhi shaytaan wal iyaadu billah moo tax li tax yeneen saa xam laa taqulu hada kalimatu zajrin waaye wa kalimatu boo xam ne day tekki ne lii dafa xaraam ndax lim ci teg la lim ko li mu ko li mu ko layal laa tu'inu alayhi shaytaan mooy kon di def loolu mooy lan da ngay dimbali seytaane ci sa kaw mbokk te loolu dafa xaraam wal iyaadu billah billah kon loolu la loolu mooy lëkkaaleel ak suñu bunt bi wax bi yoneen saa salaam wax di wane ne loolu dafa xaram ndax li mu ko lëkkaaleel ak li nga xam ne noonu la ko layele ne bu leen dimbali saytaane ci seen euh, ci kawam kële mu ne bul nekk awnan saytaane ala akhikum bu leen nekk awna ki nga xamante ne mooy dimbal euh, euh, saytaane ala akhikum ci seen xaw moom wallahu taala alam léegi nag xadiis bi am na yeneen i njàngat ginnaaw loolu lëkkaaleem boobu ñu dañ ciy xame ne kon ki nga xam ne naan katu sàngara bi dañ koy dóor voilà moo tax yeneen saa salaam moo tax imaamul Buxaari yi daal di koy euh, euh, tuddee fële euh, ci bunt bee nga xam ne moom lañ la waxoon sànq mooy biñ la wax léegi ne baabu darbi bil jariid wan ni'al te dóor yooyu mooy gis nga ay tari ma ay ay dàll waaye li nga xamante ne mooy tamit nu mu tudd mooy ay yiire loolu lépp façon dóor la nga xam ne loolu mooy du loo xamante ne waa ji mën na cee jaare ñu ne waa ji dee na ak ay kiina voilà léegi nag loolu mooy li nga xamante ne loolu la xadis bi di wane nga xam ne tamit ak ñi ngiy jànge tamit saxaaba yi radiyallahu anhum ñi nga xam ne noonu lañ teel a woon di doxal digalu yonent sallallahu alayhi wasallam bi leen di joxee dig muy saxaaba yi noonu lañ doon gaawee di appliquer digalu yonent sallallahu alayhi wasallam bi mu leen ne utri boofu ci saa sañu jóg voilà loolu mooy taalibe bi daa war di dégg ndigal surtout buñ ko joxee ndigal Euh, mu daal di koy doxe ñu gën a gaaw bañ ko nekk naan bon waaw on attendra quoi di gënuñ ci après dem def ci leneen déedéet loolu moom loolu nekkul li nga xam ne mooy lii mat te moom la taalibe war a dox léegi waa ji booroon kan li imam al hafiz hajar ne wa hada ar rajul waa ji yahtamilu man na nekk yanoon an yufassira bi abdillah alladhi kaana yulaqabu ximaara mooy abdallah bi nga xam ne moom lañ doon lakka dakkantale ximaar mu ne almadkuur fi lbaab alladhi ba'da min hadith Umar mu ne bi nga xam ne tudd nañ ko ci bunt bi nga xam ne moo topp ci bunt bii boobu nag hadiisu Seydina euh, kii la quoi Umar ibn al-Khattab waaw nga xam ne boobu Seydina Umar boobu dane Imaamul Buxaari <laughs> waaw moom moo ko solo moo ci wéete imam Muslim indiwu ko mu ne kene eh, eh, Seydina Omar radiyallahu anhu eh, aslam moo ko nettali quoi mooy kooku ba booyam boobu rek mu ne anna rajulan Seydina Umar ne dafa am benn waay ala ahdi nabi ci jamono yeneen sallallahu alayhi wasallam kaana ismuhu Abdallah turam moo doon Abdallah wa kaana yulaqabu dañ ko doon dàkkantale nag doon ko woowe ba surnoowam ximaara ximaar lañ moo doon nekkoon surnoowam léegi nag eh, lan la def mu ne wa kaana yudhiku rasulallahi sallallahu alayhi wasallam dafa bari woon nag lu mu doon reetaan loo yeneen saa sa waa ji façon farceur la woon quoi <laughs> mu ne wa kaana nabi sallallahu alayhi wasallam qad jaladahu fi fi sharab yoneen saa sallam mas na koo dóor ci parce que dafa naanoon sàngara dóor ko jar ñuy dóor fa utiya bihi yawman ñoon di ko benn bés fa amara bihi fa jullit yoneen saa sallam digle ñu daal di koy dóor qaala rajulun min al-qawm benn waaye ci biir nit ñi ne allahumma al'anhu yàlla yàlla nga ko rëbb maa aktar maa yu'ta bi waaye kii yóbbu bari luñ ko fi indi way fa qaala an-nabi sallallahu alayhi wasallam ne leen nag sallallahu la tal'anuhu bu leen ko rëbb de fa wallahi ma alimtu annahu yuhibbu allaha wa rasulahu man xaw ma ci moom lu dul ne dafa sopp yàlla dafa sopp yonent bi alayhi salaam kon loolu hadith bi bu am am solo la <laughs> mooy nit di def bàkkaar tekkul ne bëggul yàlla bëggul yonent sallallahu alayhi wasallam waa ji naan ko sàngara bu ñu yàgg rëdd ci yoneen saa salaam ñu koy dóor mais pourtant yoneen ci wàllu saa salaam nee biñ ko rëbbee nee na bu leen ko rëbb voilà bu leen ko rëbb de waaw man xaw ma ci moom lu dul ne daa sopp yàlla te daa sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax loolu mën na nekk faiblesse boo xamante ne nii borom bi ci maanuteem dafa seetaan loolu di ko dal waaye loolu tekkiwul benn yoon te ne sopp yàlla sopp yonent bi alayhi salaam daa deñ ci xol waajoojee voilà <laughs> boobu quoi muy Abdallah boobu euh, euh, di ximaar ten ko mu nekkoon surnoom euh, radiyallahu ta'ala anhu wa arda léegi nag imaam al-Hafiz mu ne waaye mën na nekk keneen tamit voilà mu ne wa yaxtamil waaye yéen an yufassaru bi Ibn Nu'aymaan Ibn Nu'aymaan tamit da doon reetaan loo yeneen saa salaam <laughs> doo man nooy man mu ne waaye wal awwalu aqrab li anna fi qissatihi mu ne waaye ku njëkk di njëkk Abdallah moo gën a jege ndax nekk na ci nettali fa qaala rajulun min al qawm allahumma lan comme niñ ko wax léegi tuddal nañ la xadiis mu ne bu nekk na moom ci nettaleem foofu Seydina Umar radiyallahu anhu mu ne daa am benn waaye ci biir nit ñi ne allahumma eh, eh, sa borom al'anhu yàlla nañ ko rëbb wa nahwahu te lu mel nii fi qissatil mazkur fi xadiis Abi Hurayra laakin nag mu ne te loolu moo niroog suñu xadiis bii ñu nekk xadiis Seydina Abu Hurayra bi anhu la wax fii mu ne qaala ba'dul qawmi lenn ci nit ñi ne axzaaka Allah yal na la borom bi euh, euh, gàcceel mu ne wan waaye waaye wa yaxtamilu man la yenu an yakuna saalisan mu nekk keneen koo xam ne sax du ñaar ñaar du ñaar ñi ñëpp fa innal jawaaba ndax tontu bi fii hadiisay say Umar wa Abi Hurayra muxtalif ndax tontu bi yeneen saa salaam daal di tontu ak hadiisay na Abu Hurayra bu mu ne bu leen dimbali bu leen ko euh, rëbb fële ah kii mu ne bu leen ko bu leen dimbali saytaane seen bopp bu nekk dimbal ci saytaan ak seen bopp mu ne loolu ñaar yooyu wuute nañu mu ne wa axraja an-Nasaa'i mu ne al-imaam an-Nasaa'i rahmatullah alayhi solo na bi sanadin sahih ci sanad jàllale boo xam ne bu wér la an Abi Sa'id jële ko Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu mu ne utiya an-nabi sallallahu alayhi wasallam bi nashwa fa amara bihi fa nuhiza bi aydil aydi wa xufiqa bin-ni'aal mu ne dañoo indi yeneen saa saa benn waay bu ñu naan nashwaan moo tax imaam al-Haafiz ne mën na nekk ñetteel fii loolu lépp da koy yem yeneen saa saa diggee ñu koy dóor ay dàll ay am ci loxo yeeg di ko euh, tàpp ay dàll voilà mu ne wala Abdurrazzaq bi sanadin sahih mu ne al-imam Abdurrazzaq as-San'ani rahimahullah dina ci sanad bu wér an Ubayd ibn Umayr ahad kibar at-tabi'in jële ci Ubayd ibn Umayr bokk ci ñi dina màgg ci tabi'in yi taalibi sahaba yi radiyallahu anil jami' ka mu ne moom mu ne kana alladhi yashrabu al-khamra fi ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa Abi Bakr wa ba'd imarati Umar yadribunahu bi aydihim wa ni'alihim wa yasukkunahu waaw moo doon naan sàngara jamonoy Seydina Abu Bakar si yonent yonent ba lay saa sama xilaafat Seydina Abu Hurayra ak bi Seydina Omar nekkee gis dañ ko doon dóor ak seeni euh, loxo ak seeni euh, tànk ak non seen kii bo <laughs> dal voilà kon loolu la quoi kon loolu loo ma am solo la yonent ba lay saa sama mooy lii lépp di wane ne kon li ŋàññ xattaa koo xamante ni daa def bàkkaar bu mag ndax naan sàngara dafa am xadd te loolu day wane ne loolu bàkkaar bu mag la fekk nag ñu ko koy teg loolu warul a tax nga ñëw di ko rëbb parce que boo ko rëbbee mën naa nekk awnun li shaytaan nan lay nekk mooy boo ko defee mooy saytaane li mu bëggoon ba naan loo ko sàngana nit kooku mooy euh, euh, gàcceeg yàlla dal ko léegi yow bu dee yow da ngeen ñëw ñaan yàlla nag mu gàcceel ko yàlla nag mu seen ñaan loolu mooy la saytaane bëggoon ci seen mbokk may ngeen ko ko nekk ngeen koo xam ne yéen a ko dimbali ci seen kaw mbokk kon loolu lu amaam solo waaye eh, am na leneen lu al imaam al-Hafiz ma Hajar bi wax ne imaam Abu Dawud rahimahullah xam nga moom it wax naa la sànq dafa solo xadiis bi hmm? mu ne moom nii la ko soloowe kaay ñu wax la ko moo foofu lay gën a leeree tunguni du taxaw ñuy nataal léegi al imaam Abu Dawud rahimahullah moom nii la ko soloowe moom mu ngi ko dële tamit ci même na yoon yi mu ne haddathana Qutayba ibn Sa'id qala haddathana Abu Damra an Yazid ibn al-Had an Muhammad ibn Ibrahim an Abi Salama an Abi Hurayrata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam utiya bi rajulin qad sharib fa qala idribuhu mu ne na sa dañ ko indil benn waay boo xam dafa naan sàngara fa qala idribuhu dóor leen qaala Abu Hurayra fa minna ad-daaribu bi yadihi wad-daaribu bi na'lihi wad-daaribu bi thawbihi lii moo xew ni falammaa insarafa qaala ba'du al-qawm akhzaaka Allah fa qaala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam laa taqulu hakadhaa laa tu'inu alayhi ash-shaytaan léegi xoolal ci suuf loolu xam nga lii moo fi jóge benn la mu ne qaala haddathanaa Muhammad ibn Daawuud ibn Abi Naajiya al-Iskandaraani imaam Abu Daawuud rahimahullah mu ne haddathanaa ibn Wahb qaala akhbaranii Yahyaa ibn Ayyuub wa Haywatu ibn Shurayh wa ibn Lahiya al-ilhaad bi isnaadihi wa ma'naahu maanaam mu ne qaala fiihi ba'du darb mu ne ba'da darb ginnaaw bi ñu ko dóoree ba pare summa qaala yonent saa salaam bi ne ñu dóor ko ba koo wax mu dajji ko ne ko bu ko wax lool bul dimbali saytaane seen bopp mu ne du ngeen dimbali saytaane seen bopp summa qaala rasuulullah mu ne ginnaaw salaam ne li ashaabi saxaabaam yooyu la ne leen bakkitu fuuf mooy lan mooy jàmmaarloo na nag moom ci wax joo xam ne da ngeen koy wax ngir ne ko ngir loo xam ne loolu dina tax dootul dellooti ci jëkkëm ji mu def quoi waaw jajj ko voilà léegi nag loolu riwaaye bi leeral nan la fa aqbalu yi léegi nag saxaaba yi xam nañ li leen yonent saa saa wax ñu daal di nag dégmal ci waa ji nag waaw ginnaaw naan ko ma taqaytallah yow yow yow teetoo yàlla maa xasiitallah yow raddawoo yàlla bay def bakkaar bu toll nii di naan sàngara wa mastahyayta perte ci yonent bi alayhi salaatu salaam yonent bi alayhi salaatu salaam gis la nga nekk ak moom di dund ak moom di naan sàngara ci kanamam mooy bañ ñu di indi ci moom yow loolu loolu doo ko am doo sam kersa loolu mooy bakketu mais pas di ko rëbb voilà yow yal na la yàlla am zaaka déedéet loolu moom ko ko wax da koo tere waqaala nee na mu wax fii aaxiri yi ca jeexital bi walaakin yonent saa saa neen xuulu bu leen mooy lan mooy mu ne yi ki ne woon afzaakallah mu ne bu leen dimbali seytaane ci kaw waaye wax mooy allahumma xuulu wax allahumma ighfir la allahumma arhamna allahu akbar waaw ki def bàkkaar boo xam ne dafa ñëw ndax dafa am koo xamante ne mooy gëm yàlla gi nga xam ne moo tax mu dikk wala même bu dee dañ koo indi wala mu dikkal boppam mooy ne gëm na yàlla ba nangu ñu teg ko daan yooyee ñu indi ko même bu dee dañ koo indi di ko teg yow nga nekk fa wal iyaazu billah di ko ñaan yàlla déedéet yoneen saa saa ne bu leen wax loolu waaye li ngeen di wax mooy allahumma ighfir la waay waay borom bi saa waaw allahumma arhamhu borom bi yal na nga ko yërëm mu ne wa ba'dhum yazidul kalima te ñenn ci yokk genn kàddu wa nahwa ju mel noonu mooy li nga xam ne mooy li jaadu nit daa ñëw sàcc indi ko wala mu dikkal boppam wala jigéen gu ñëw njaaloo ne daa kii ko daan loolu waroo nekk naan da nga koy ñaan yàlla voilà moo tax yeneen saa salaam ko ko defoon muy gars yi di wax mu ne boo xam ne bu ñu ko séddali woon te soixante-dix personnes gisoon nañ ko ci Riyad ci waa Medina dina leen rek voilà waa euh, mooy ndaw sa nga xam ne daa njaaloo woon ba nga xam ne ci lañ ko raj moo hmm? loolu nga xam ne kon ñooñu loolu la mooy li ñu gën yelloo mooy nga ñaanal leen borom bi jéggal leen li ñu gën yelloo mooy nga ñaanal leen borom bi daal di leen yërëm mais pas di leen ñaanu sànjum borom bi tabaaraka wa taala ndax loolu dafa xaram ndax yaa ngi dimbali li nga xam ne mooy saytaane al-la'in ci sa kaw mbokk bi nga xamante ne nii dëgg la def na lu matul waaye kan moo mat kullu bani aadama xataa la ñu yonent sallallahu alayhi wasallam wax doomu aadama def ay ay ay ay kon nag wa xayrul xataaya tawaabuun ñi gën ci ñi nga xam ne ñooy def lu dul noonu mooy ñuy tuub te lan moo gën a màgg nga def bàkkaar boo xam ne sharia moo ne boo ko defee nañ la ko teg nga nangu ñu ñëw teg la ko kooku tuubam googu moo la yeneen saa sa waxoon kële tuub na tuub boo xam ne bu ñu ko séddale woon soixante-dix nit muy juróom-ñaar fukki nit ci waa Medina dina leen daj dina leen mat sikk kon loolu dafa am solo loolu kon nag ñu xam ne tabkiit bi loolu la mooy nga wax ko ne ko lii doo ragal yàlla ah doo am kersa ci sa borom di lëgis ngay def lii yooyu la voilà loolu mooy wax ji mais pas nekk fi di ko voilà yow yàlla la yàlla rëbb ah nga yow yow yow yow yow al mi nga xamante ne déedéet déedéet loolu defoo lu du di jàppale saytaane ci sa kaw mbokk ko hada la yajuzu shar'an loolu du loo xam ne lu war a nekk la ci wàllu sharia al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu daal di koy teg nag suñu xadiis bu mujj bi nga xam ne moom la ñuy jeexalee suñu buntu bi muy xadis 1563 mu ne wa anhu ba léegi Seydina Abu Hurayra mu ne wa anhu radiyallahu ta'ala anhu annahu qaal sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul man qadafa mamlukahu bizzinaa yuqaamu alayhi al-haddu yawma al-qiyaamah illaa an yakuuna kamaa qaal muttafaqun alayhi kon al imaam indil ñu xadis bu mujj mu waan ho mu ngi jële ci kim jële woon hadis be di sayyidina mawlana abu hurayra al-hafiz ad-dawsi radiyallahu anhu annahu qaala mu ne nee na mu ne abu hurayra rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa man qadafa fekk koo xam ne jam na mamlukahu bi zina ñëw na sab jaam boo moom ne yow mii njaaloo kat nga ngaa njaaloo voilà a ci yam yuqaamu alayhi al-hadd yawmal qiyaama bu yawmal qiyaama àddina duñ ko ko teg de waaye yawmal qiyaama def na ko teg pen bi ñuy teg ku ku koo xam ne dafa jam ku sangewu di ne yow mii njaalookat nga lañ lay dóor dinañ la ko dóor bisub taxawaay ba dinañ la ko teg illaa suuf xanaa an yakuna kamaa qaal la mu wax di dëgg ko ne doo daa fekk jàmba njaaloo mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al imam al Bukhari waaye na ko noonu sëriñam noonu taalibeem di al imam Muslim ibnul Hajjaj al Qushayri an-Nisaburi rahimahullahu ta'ala daal dina koy solo wax wakwa léegi léegi nag euh, euh, euh, ñu kii Eh, nañu nañu xool est ce que ñoom dong ñoo ko solo est ce que ñoom dong ñu ne la déedéet seen sëriñ al Ahmadu ibnu Muhammad jiitu woon na ak seen mbokku taalibi boo xam ne solo na ko muy imaam Abu Daawuda ak al imaam Abu Isa ñoom ñett imaam Abu Daawuda ñoom ñëpp imaam at-Tirmidhi seen taalibi la woon rahmatullahi al imaam al-Bukhari yu benn bërëb kese la ko indi kitaabul muhaaribiin min ahli al-kufri war-ridda baabu qadfil abiid wa haddathanaa Musaddad bunt woow xadis bi rek la fi indi mu ne nettal nañu Musaddad di Musaddad ibn Musarhad ibn Musarqal ibn Mustawrad al-Asadi Abul Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala génn àdduna 228 ah rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Yahya ibn Sa'id mu ne ki ñu nettal moo Yahya ibn Sa'id di ibn Farrukh al-Qattan al-Hafiz Abu Sa'id at-Tamimi al-Basri al-Ahwal rahimahullah génn àdduna 100 génn àdduna 190 rahmatullahi alayhi an Fudayl ibn Ghazwan mu jël ci Fudayl ibn Ghazwan di Fudayl eh, eh, ibn Ghazwan ibn Jarir ad-Dabbi mawlaahum Abul Fadl ñu ne Abu Muhammad al-Kufi mooy baayu Muhammad ibn Fudayl ibn Ghazwan moom mii di Fudayl al-Kufi rahimahullah génn àddina après les années 140 rahmatullahi alayhi an ibn Abi Nu'm mu jële ko naan ibn Abi Nu'm di Abdurrahman ibn Abi Nu'm al-Bahdali Abul Hakam al-Kufi wal-Abid rahimahullahu ta'ala génn àddina li nga xam ne mooy après les années 100 am na nag ñu ne avant année cent yi wallahu taala a'lam an abi hurayrata mu jëla ko al-hafiz ad-dawsi yu génn àddina la cinquante-neuf ëppalum solo hadis ci sahaaba yonent bi en tout cas lu mu nettali hadis ci sahaaba yonent bi alayhi salatu wassalam radiyallahu anhu qala sami'tu abal qasim sallallahu alayhi wa sallam yaqul mu ne dégg naa abul qasim yal na borom bi daal di julli tey sëlmal ci moom man qadafa mamlukahu wa huwa bari'un mimma qaal képp koo xam ne da ngaa jam daal di tuumal sa jam moo xam góor ak jigéen ci njaaloo te moom jaam boobee dañ na sit dafa set wecc mooy li nga ko wax demewul noonu li sang bi wax julli da yawmal qiyaama dees na ko dóor yar yi ñuy dóor ku daal di euh, euh, wax euh, wax ju mel ne kàddu gu mel noonu ku sangawu illaa ko ci loolu lañ lay dóor yawmal qiyaama yow jàmb yow sang ko dóor ba la ko al imaam indi kantaal imaamu Abul Husayni Muslim ibn al-Hajjaj kitaabul iimaan la ko indi baabu taghliid an man qadhafa mamluukahu bi zinaa mu ne wa haddathanaa Abu Bakr ibn Abi Shayba mu ne te nettali nañu Abdullah ba léegi suñu sëriñ Abu Bakr ibn Abi Shayba di Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba al-Absi mawlahum al-Kufi al-Wasiti al-asl génn àddina 159 génn àddina 200 200 200 200 235 rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana ibn Numayr mu ne nettal nañu ibn Numayr da Abdullah ibn Numayr ibn Abdillah Abu Hisham al-Hamadani al-Kharifi al-Kufi rahimahullah génn àddina cent quinze génn àddina cent quatre-vingt-dix-neuf rahmatullah alayhi ha imam Muslim ne taxawal ma di la beneen sàllala wa haddathana Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr mu ne léegi mu jële ko ci doomu keena doomu ibn Numayr be mu ne wa haddathana Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr be Abu Bakr ibn Abi Shayba jële ko wax nañ la mooy Abdallah ibn Numayr léegi nag imam Muslim da ko amee sàllale bi ci doom ji nag di Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr al-Hamadani al-Kufi Abu Abdirrahman génn àddina la deux cent trente-quatre rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathana abi sama baay di mo Abdallah ibn Numayr moom moo ko nettali gis nañ ko sànq fële qaala mu ne haddathana mu ne nettali nañu Fudayl ibn Ghazwan gis nañ ko ci jàllale al imam Muhammad ibn Isma'il ibn Muhammad ibn euh, Isma'il ibn al-Bukhari rahimahullahu ta'ala qaala mu ne sami'tu Abdurrahman ibn Abi Nu'm gis nañ ko sànq hadd qaala mu ne haddathani nettali na mu Abu Hurayra sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne qaala qaala wala Abul Qaasim sallallahu alayhi wa sallam mu ne Abul Qaasim di bàyyi séddale moom sallallahu alayhi wa sallam yal na borom bi julli tey sëlmal ci moom nee na man qadafa mamluukahu bi zinaa yuqaamu yow alayhi alhaddu yawma alqiyaamati illaa an yakuuna kamaa qaal nii la ko al imaamu euh, al Muslim daal di soloowe rahimahullah al imaamu léegi lan mooy le kaale ak suñu bunt di wax xaraamal gi nga xam ne moo moom lañu xaraamal di jam baabu tahrimi sabbil muslimi bi ghayri haqq baabu to bi wax xaraam bu mu xaraam ngay eh, eh, ŋaññ ab jullit ci loo xam ne amoo ci àq mooy xattaa bul foog xam nga ci àddina fii ak tey góor ñi ak alhamdulilah góor ñi ak ñi nga xam ne ay jaam lañ bokkuñu ci wàllu sharia waaw moo tax jaam li nga xamante ne mooy jaam bu jigéen muuru nekkul farata ci moom dama ay ah, ma ne la xamoo woon <laughs> te jaam bu jigéen fii mu ne xadd yi ñuy wax ku ku def lii nañ ko dóor téeméeri yar moom xaaj bi lañ koy dóor waaw ñoom jaam bu góor bu jigéen <laughs> alhamdulillah loolu la mooy bokk ñooy àtt léegi nag ñu lay wax ne gis nga xatta ki nga xamante ni daa nekk jaam kanta ki nga xam ne dafa nekk jaam bul yaakaar na yow sang bi nga xam ne yaa moom du ne yaa moom ah. amoo droit wax loo xamante ne nii demewul noonu loo xam ne ŋàññ la aw xas la la ci moom amoo droit di ko def moo tax ñu leen saa saa man qadafa mamluka waaw axraar yi moom moom lañ gis ci xadiis yi romb rek léegi nga foog ne tam ku am jaam ne waa xam naa nag jaam yi bokkuñ ñu ne la bañ cee bokk képp ku jam koo xam ne sab jaam la yaa ko moom waxuma jaamu keneen de sab jaam te loolu moom li ëpp mooy nit ki buy buy ŋàññ jaamu boppam lay ŋàññ waaw mu ne la xattaa koo nga xam ne da nga naan am nga droit ci moom lépp mën nga ko sax jaay mais loolu taxul mayu la mukk mukk mukk ngay comporté woo moom loolu wa huwa bari fekk dañ na mi maasaal ci li nga koy tuumaa lu dëgg julli da borom bi dina la ko teg yawmal qiyaam loolu la lu dëgg bu ko neexee nag mu jéggal la waaw illaa an yakuna kama qaal ba mu def bu dee ne li mu wax daa fekk ne jaamam boobu noonu la meloon muy dëgg voilà al imaam al xaafis mu ne qaala al muhallab mu ne al imaam al muhallab nee na ajma'u daal dina ñuy dëppoo ala mooy borom xam-xam yi ala anna al hurra kene ki nga xam ne mooy gor la ida qadafa abdan lam yajib alayhi hadd kene bu dee dañ koo dafa dafa jam koo xam ne jaam la warul ñu koy teg daan boobee daan koo xamante ni comme euh, ku gor bu daal di woon daal di euh, jam koo xam ne gor la te lu mel nii moom la imaam an-Nawawi wax ijmaa bi ginnaawam imaam an-Nawawi loolu la wax parce que moom bi mu koy solo bi mu bi mu koy nettali dane ne euh, kii euh, hadis bi fiihi isharatun ila annahu la hadda bi mu koy sharaki al al majmu' ñoonu mën a majmu' euh, kii minhaj sharh sahih muslim ibn al hajjaj rahmatullah alayhima mu ne fiihi nekk na ci hadis bi isharatun di junj ila annahu la hadda amul kenn bu ñuy teg ala qaadifil abdi fi dunya ki nga xam ne moo jam ab jam tuumaal ko comme njaaloo amul pen buñ koy teg daan buñ koy teg mu ne wa hada li mujma'un alayhi boroom xam-xam yépp ci dëppoo lakin yu'azzaru qaadifa wala qaadifo wala lakin waaye yu'azzaru dees na ko teg nag ab daan bu métti waa ji nga xam ne moo def loolee nag dinañ ko nag daal di daal di nag euh, tanzir tanzir mooy dañuy xool lu approprié moom ñu daal di koy teg ci wàllu ay daan mais du xadd boo xam ne juge bi mooy xool loo xam ne xam ne ne lii dina ko jàjj dina tax boo liggéey doo ko def keneen du ko def seet lu mel noonu ndax li lu tax li anna al abda laysa bi muhsan ndax jaam nekkul ku sangewu waaw mu ne wa sawaa'un fi hada kulli man huwa kaamilu rëq wa laysa fiihi saba sababu hurriya wal mudabbar wal mukaatib wa ummul walad wa man ba'dahu hurr hada fi hukm ad-dunya amma fi hukm al-akhira fa yustawfa lahu al-hadd min qaadi fi al-istiwaa' al-ahraar wal abiid fi al-aaxira mu ne lii nag jaam boo xamante ne koo xam ne léppam jaam la moom dafa mat sëkk nekkub jaam wala koo xam ne mooy mu ngi ci processus u bindu ngir jóge ci ci njaam wala koo xamante ne boroomam da ne da koo defal loo xam ne mooy bu génnee àddina moom mu libre ñooñ ñëpp ñoo ci wala umu walat mooy ndaw si nga xam ne boroomam ki ko moom xam nga man na góor gi am euh, ki nga xam ne dafa am soxna non noo am jaam bu jigéen mën na di tëdd ak moom mën na di sëy moom léegi bu sëy ak moom ba mu xasa am doom mooy kooku amatul droit di ko jaay te amat sangam faatoo day libre waaw mu ne même kooku noonu ci la voilà te loolu euh, ci àddina kenn du ko teg waaye nag bu dee àllaaxira dees na matal nag kenn bi nga xam ne moom lañu war a teg ku deful loolee ci àddina ndax lan foofu al axraar àddina àllaaxira boobu foofu moom euh, ñu libre ñi jaam yi ñoo ci ñoo ñoo tolloo amu foofu amatul voilà ñoom ñëpp a yem ci seen kanamu borom léegi nag euh, lii la imaamu Nawawi wax léegi nañ ñëw ci imaamu Muhallab li mu doon wax te imaam al al-Hafiz Ibn Hajar di ko tudd ci al al Fath léegi bu boobaa buy tontu buy wax li imaam euh, al-Muhallab wax mooy tontuwaale na imaam waxu imaam an-Nawawi bi rahmatullah alayhi kon nag mu ne. mu ne moom al imaam al-Hafiz mu ne qaala al-Muhallab mu ne al-Muhallab kon nee na ajma'u daal nañuy dëppoo ñoom sax euh, borom xam-xam yàlla am na al-hurra ki nga xam ne libre la du jaam iza qadafa abdan bu dee dafa jam tuumaal ab jaam ci njaaloo par exemple lam yajib alayhi al-hadd du war ñu teg ko daan bi nga xam ne la ñuy daan bu doon ne ki mu jam du jàpp mu ne wa la hadha al-hadith mu ne ta hadith bi tegtale na ala daalika ci lii nga xam ne moom lañ dëppoo li annahu ndax bu doon law wajaba ala sayyidi an yujlada fi qadfi abdihi fi dunya la dhakarahu kama dhakarahu fil akhirah bu doon ne daa war ñu daal di teg daan ki nga xam ne mooy sangam bi nga xam ne moo ko moo ko moo ko jam fii ci àddina kononte kon dina ko tudd comme ni mu tuddee fii ne bu alaaxira bu dul li mu wax bu dee du dëgg dees na ko teg mu ne wa innama xasa daalika bil aaxira tamyiizan lil ahraamina al mamluukiin waaw mu ne loolu dañ koo jagleel alaaxira parce que foofu ngir àddina fii xam nga àdd euh, ñu libre yi jaam yi bokkuñu sax mais bu dee alaaxira ñoom ñëpp a yem fii ci alaaxira àddina nag c'est pour distingue leen fa amma fil aaxira kanta al aaxira fa inna mulkahum yazul waaw ndax seenu moomeel niñ moomoon ci jaam boobu day deñ day deñ complètement wa yatakaafauna fil hudud ñoom ñëpp nag mujj jaam baat ka ku nekkoon sangam dara la dul sangam léegi jeex na ñoom ñëpp ñooy tolloo nag ci pen yi wa yuqtasu li kulli minhum illa an ya'fuwa waaw mu ne bu boobaa nag ku nekk ñu fayu la la la sa moom defoon ba mu des bu dee daa jéggale borom bi jéggale wala mufaadalata hiina idin illa bi taqwa amul gënalaate ku boobaa lu dul ci ragal yàlla imaamul haafid Hajar nag bi nga xam ne ci la tudd lii nga xam ne moom la al-Muhallab wax mu ne qultu man de nee na fii naqli ijmaa nada <laughs> nettali ju nettali nag ne borom xam-xam yépp dëppoo ci lii këne ab sang bu bu bu bu jamee ab jaamam kenn wala boog aku ab gor bu jamee ab jaam kenn du ko teg pen loolu lees ci seet am na ci lu tax mu ne xat ndax faqat axraja Abdurrazzaq ndax al imaam Abdurrazzaq soloon an Ma'mar an Ayyub an Naafi' mu ne Abdurrazzaq dafa solo jëlee ci Ma'mar Ma'mar jëlee ci Ayyub an Naafi' mu jëlee ci Naafi' radiyallahu anhu rahmatullahi ala al-jamii' mu ne su'ila ibn Umar Naafi' mawla ibn Umar mu ne su'ila ibn Umar radiyallahu anhu amman qadafa umma waladin li aaxar mu ne dañ koo laaj masala waaye ibn Umar muy Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma waa ki nga xamante ni dafa jàpp ma njaaloo ummu waladin li aaxar mooy koo xam ne mu ngi daa am jàmm mu jigéen boo xam ne am naa moom doom léegi kooku mën a koo jaay te bu monsieur X di faatu jaam boobu du libre léegi monsieur Z di nekk fee daal di tuumaal ndaw soosee di madame madame Y mi nga xam ne mooy ummu mooy jaamu mu jigéen bi nga xam ne monsieur X ko moom te am ak moom doom mu mu tuumaal ko njaaroo lool lañ laaj nag ummu euh, Abdallah ibn Umar euh, euh, fa mu ne yudrabu al-hadd saariran mu ne dañ koy dóor dinañ ko dóor li nga xam ne mooy fen yi voilà loolu des na ko doona voilà mu ne loolu te sanadam bu wér la mu ne wa bihi al-Hasan wa ahlu Zahir te wax jii Ibn Umar tontu moom la imaam al-Hasan euh, ibn Yasaar wax al-Basri ak waa ahlu Zahir voilà loolu la wax. kon nag loolu kon loolu nan lañ mën a wax ne kon borom xam-xam yépp ci dëppoo mu ne wa qaala Ibnul Munzir te imaam Ibnul Munzir nee na ixtalafu rahimahullah bu wute nañ fi man qadafa umma waladin képp koo xam ne daa fekk jaam bu mel noonu xam nga al-Muhallab dane la ñoom ñépp ci am imaam Nawawi yooyu moom nag mu ne eh, eh, eh, imaam Ibnul Munzir mu ne borom xam-xam yi wute nañ fi nga xam ne daa jam ummu walad comme niñ nga waxoon sànq monsieur X am jaam madame Y monsieur de jóge ne daal di tuumaal madame Igrègle ak njaaloo mu ne lool képp koo xam ne wute nañ nag képp koo xam ne koo xam ne dafa jam ku mel noonu mu ne fa qaala Maalikun wa jamaa yajibu fiihi al-hadd imaam Maalik ne kooku war nañu teg ko pen bi nga xam ne moom la ñuy teg képp kenn ku jam nit wa huwa mu ne wa huwa qiyaasu waaw ba'da mawti Sayd da lool mooy boo gëndalee qiyaas def raisonnement par analogie waxu imaam Shaafi'i rahimahullah ginnaaw bu sangam faatoo waaw wa kaza loolu mooy imaam imaam Maalik deful benn différence entre sangu sangu ndaw si faat ma wala déet imaam Shaafi'i nag mu ne waxam boo ko xiyaasee mooy ginnaaw loolu mu ngi am lañ bi nga xamante ne nii mooy sangu ndaw soo seet amoon ak moom doom nga xam ne bu gé bu faatoo mu libre après kooku ginnaaw gi la lañ ko koy teg wa kaza qaala wa kaza kullu man yaqulu innaha ak te loolu mooy wax képp koo xam ne danaan innaha ndaw soo uh, utiqat bi mawti sayyid day day day day day day day nekk ci faatu ki nga xam ne mooy sangam te loolu mooy li gën a siiw mu ne wa anil Hasan al-Basri ki nga xam ne mooy al-Imam al-Hasan al-Basri jëlee nañ annahu kaana laa yara al-hadd ala qaadhif umm al-walad mu ne moom jëlee nañ ci moom te ne moom du euh, teg benn fen ci ki nga xam ne dafa jam euh, jigéen gu mel noonu nga xam ne sangam daa amoon ak moom doom wa qaala Maalik wa Shaafi'i man qadhafa hurran yadhunnu abdan wajaba alayhi al-hadd mu ne Imaam Shaafi'i Maalik ak taalibi Imaam Shaafi'i rahmatullahi alayhi ma ne nañ képp ku jam koo xam ne gor la waaye daa yaakaaroon na jaam la mu ne loolu du ko ci génn de wax wajaba alayhi al-hadd dina war ñu daal di koy teg pen bi nga xam ne moom la ñuy teg koo xam ne dafa jam ko sa ndaw wallahu taala aalam kon xadis laa ngi noonu nga xam ne mooy suñu xadis bu mujj moom la al imam wal hafiz an-Nawawi daal di jeexale fii di wane daal gravité bi di jamaate hatta jaam bul foog ne walaa jaam la bokkul ak ñeneen ñi euh, axraab yi gor yi ay atte kon bu ma neexee euh, jam ko hatta kooku dafa xaraam kon bii di